xaaral ba nga jóg laata ngay jóg mën di la ko noor noor xef gis nga xef ak xidd ay kees ma jëlal la trône boo xamante ne bu doon tay ñu ne trône ba nga Sénégal da ngaa bëgg sa trône bi sa chaise bu rëy bi nekk Sénégal gëmbal du ci ma tegal la ko viral baan wala mu def noonu gis ko léegi noonu la waa ji def te koo nit la woon mooy jinne yi ñoom ñëpp a doon toog ndax boroom bi dafay yëkkati woon li nga xam ne mooy barrière boobu barrière boobu nag Seydina Zulqarnayni borom bi bi dañoo joxoon clé bi nga xam ne day yëkkati loolu diggante monde yooyu alors que ñoom Yaajuuj ak ci yoo ci benn ci monde yooyu lañ ne moo tax sëy moom ba mu fa demee gis leen moo tax ñoom gis ñooy gis ñun ñoo xam ne daanaka xaw xam leneen di comprendre leneen nga xam ne Yaajuuj ak Maajuuj ñoom bu ñu génnee ci ñoom la ñuy njëkk a dal ñu ne ko inna Yaajuuj wa Maajuuj mufsiduuna fil ard fa hal naj'alu laka xarajan ala an taj'ala baynana wa baynahum radma kon Yaajuuj ak Maajuuj bul chercher nii di wër ci kaw suuf naan nañ teet nañ nañ suuf si ñu ngi suuf mais du suuf bi nga yaakaar yow. waaw masiixu dajjal bul palpe naan nañ seet îles les îlots du Pacifique de l'océan Indien ak nangam ak ci nangam de la mer de Chine ou de Japon wala de la Corée du Sud wala du Nord doo gis dara <laughs> doo gis dara <laughs> ndax al masiixu dajjal fi ko borom bi dugal fi ko borom bi dugal bu bësam génnee fii lay génn waaye bu fii nii ñun ñuy xool <laughs> voilà kon ci gàttal lool mooy ñoom fa la ñu ne ñu ngi fi waaye newuñ ñun ci lii nii ñu jàpp ne lii la ndax bul fa bul fàtte ne sab'a samawat la borom bi bind waaye wa min al ardi mislahun borom bi daa bind juróom-ñaari asamaan bind juróom ñaari suuf moo tax mu ne te suuf ma bind mislahun na lu noonu lee waaw waaw kon loolu pare beneen laaj ban lañ amoon ginnaaw ñoom fan la ne kon leelu loolu walillahi alhamdu wal minna tege nañ ko nee moo tax jarul fantasme yu rëy yéeg voilà am na ñoo xam ne nag ah ñoom li ñu doon roy rafet na yenn boroom xam-xam yoo xam nañ ne waaye boroom bi nga xam ne lu mu neex mu feeñal lu mu neex nëbb man naa nekk ci suuf si ni mu nëbb ko ba loo mën a am ci technologie loolu doo leen gis waaw loolu loolu loolu moom inna allah ala kulli shay'in qadir waaye lii ñu la njëkk a wax insha allah mooy li nga xam ne mooy li am dëgg-dëgg waaw léegi kon ginnaaw ya juuj gog et ñu am leneen loo xamante ne nii ban laaj lañ amati woon mooy waylun lil arab min sharrin qad iqtarab hein ndax bu dee euh, gog et magog bon loolu laa fàttale ko de amaana nag ma fàtte dara amaana am na lu ma ci fàtte de ci laaj yi waaye euh, yow moom tane woo ma ma lay laaj façon <laughs> yow moom lii kese la ci amaloon solo bii moom fàtte woo ko woon fan la ñu nekk kese mais kantaali ci tegu jarul ma la koy laaj <laughs> waaw kon. Euh, léegi daal kon nañ dugg ci li ci desoon quoi après bu dee ne après euh, fàttaliku naa bu euh, affaire yi jeexee bu ma ko fàttaliku après ñu gis ko <laughs> beneen yoon <laughs> insha allahu taala <laughs> kon léegi mu des ah li sayyidatu Zaynab wax waaw te loolu mooy ñuy defal lien mais buntu bi Imaamu Nawawi nan la fi mën a indee xadiis bi ba xadiis bi ban lien la am ban lëkkaale la am ak. digle lu baax tere lu bon yeneen trois ans dafa yeewu génn xar kanam xonq mu mel ni ko mel ni ko tiit wala mu tiit ne laa ilaaha illallah taskare ñeel na arab yi ndax musiba boo xam ne jege na ubbi nañu ci barrière ba ñu euh, tëjoon Yaajuuj ak lu toll nii hein léegi mu ne ko waaye yeneen trois ans ndax dañuy alku te ñu baax ñu ne fi mu ne ko naam ilaa kasural xabas bu lu bon. bari mais loolu ba dëkkaale la li ñu la ilaa kafural xabas loolu kon dañ ci xam ne mbugalum yàlla gis nga mbugalum yàlla bés bu fi ñu baax dañ fiy ne te dinañ gis xadiis yi ci fii nii ah buntu bii nii ñu ne xadiis bi nga xamante ne nii moom la yonent bay sa saam di wax ne wat naa bu Seydina Xudayfa di ngeen digle baax di teralu bon wala borom bi dina sëmbërtël seen kaw buggal boo xam ne ngeen nekk nag di ko ñaan du leen ma du jàng dara waaw mooy kon ndeke buggal dina dal ñu baax ñi dina dal nit ñi ñu baax nekk fi mbugal ni ñëw ramassé leen ñoom ñëpp te lool fàttali nañ la keroog hadith sayyidatu Aisha bi biñ doon gis ci buntu yéene ci téere bi dañuy door a tàmbali ñu ne woon doon bëgg a xare kaaba gi yonent bay saa saa ne suñu borom bàyyi bañ jege foofu borom bi rëngi rëngee suuf ñoom ñëpp ñu faat Sayyidina Aisha radiyallahu anha yonent bay saa saa xam ne dañ doon doxi seen i baki à leur préoccupation li doxi seen yitte di kii seen yoon new ci lu tax ñu loolu ñu faatuwaale mu ne waaw ñoom ñëpp may la yàlla lay alakaale mais nag yàlla wàcc dekki leen ku nekk ci sa yéene waaw mooy gis nga. moo tax yaa imam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala daal di wax fii moo am xam naa loolu la ñuy wax après ñu kii ndax euh, boog ak magog moom ak gaay ak kii yàgg nañ ci <laughs> ah ah <laughs> kii ne euh, euh, imam Ibn al-Arabi mu ne ñaara fi am rahimahullah al-Maliki mooy ne suwaay yii gis nga lii leen dal lii yonent bay sa sànne bi say nagay dam ne anahliku ndax dañuy alku ndax dañuy alak ndax dañuy alku wa fii na salihun te bokk mu ngi ci ñun ñu baax ni ñaari mbir ci mën a ne suwaa ñi dañ fee mais defuñ al amru bil ma'ruf wan ñoom daal dañ fee ne gaa yi di nekk li ñu nekk lu baax ak lu bon seen yoon ci waaw xam naa dégg aaya ba lu baaxul rek yéen ñi yàlla daal aleykum anfusakum te leeraloon nañ ko fi la sëy na Siddiq waxoon na leen seen cëggal guy doy na leen seen bopp doy laa yadurrukum du leen lor man balla ko sànku ida tëdaytum fekk yéen bindee ko te loolu waxoon nañ la te euh, sëy <laughs> naa Abu Salabat al radiyallahu anhu am am na benn taabi'i bu ko laaj sax ko may aaya boobu ne ko may looy wax ci aaya mu ne ko ban aaya bi yaa ayyuhal ladina mu ah, ne ko laqad sa'altu anhu bi xabiir waaw ko laqad sa'altu anhu xabiira walla loolu la ko sa laaj bii naa ko ko xam dëgg dëgg ndax man lii nga ma laaj aaya boobu man laaj naa ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu ne ma nag li Seydina Siddiq wax <laughs> nee ne ma radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ne nit ñi boo diglee lu baax tere lu bon yow nekkal ci loolu mooy hadis bu siiw boobu rek hatta ra'ayta ah ba nga gisee ak nay nay boo xam ne. Ah, moom la bakkan gu gaa yi topp nafsan muttabaa wa hawan muttabaa di wax ba wax ba naan wa i'jaazu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi bu boobaa la la def nga gis gaa yi daal mooy yow da wax kenn faale wala ku nekk moom xelam boppam doy na ko magum boppam la kenn du ko yedd kenn du ko wax dara loolu bu mu la teree wax de waxal mais bu gaa yi egg see foofu wax faale fu ñu la. ngay tere faalewuñ la ngay déglu faalewuñ la mais yow defal boo xasee def ba gaay ak si foofu nag mooy mooy stade boobu chronique boobu ku nekk jàpp ne moo gën ñëpp ñoo xam ne alal kese la topp moom la ñuy jaamu mu muttaba ak ak yoo xam ne moom kese la ñuy topp waaw ak alal yooyu mu ne bu boobaa bàyyi mbiru li ñu te yem ca mbiru bopp waaw waaw loolu mooy aaya bi loolu lay wax al imam Ibn Arabi rahimahullah mu ne soit ñu baax ñooñu noonu lañ def toog bàyyee gars yi comme euh, waa yow ñu seen yoon man sama yoon ndaw ci naa nekk fee bu ñuy yàqu bàyyi leen rek dañuy bon bon bonlu yàlla dina leen mbugal taw xooleen dara yàlla ñëw mbugal leen yéen ñëppay al waaw ndax yow defoo al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mu ne beneen bi mooy soit ñoom ñooñu ñu baax ñooñu te loolu amaana mooy li gën a mooy ne digle nañ lu baax tere nañ lu bon waaye bu mbugal mi ñëw borom bi dafa laalaale ñëpp comme li yonent bari saa saam nettali bi ñu wax sànq fàttali la ko ci affaire niya bi xa boobu xewoon ci Makka bi yonent suñu yonent bari saa saam ne dañuy tremblement de terre bi am te ñu doon a ñëw toj Kaaba gi xare ak Kaaba gi boole ci ñu baax ñaan ñëpp Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax mu ne ko waaw borom bi dekk leen ku nekk ci sa yéene waaw waaye lëkkaale bi ko imaamu Nawawi indi fii mooy fii dañuy wan ne gis nga bu ngeen digalul lu baax terewu ngeen lu bon alkande mu ngi leen moo leen gën a jege seen mbaru tànk moo tax yonent bi saa saam sayyidatu Zaynab laaj ko loolu radiyallahu anha an nahliku ndax dañuy alku te ñu baax ñaan ci biir mu ne waaw bu mbon bare ndax lan mooy waral mbon ban mooy bu nekk toogee fi nekk naan sama yoon ne wu ci ba concerne pas ah waaye mais c'est leur affaire dañuy jaay sàngara où est le problème mais kii la ñuy ndaw si lan day prostitué wu après lu ñuy sama yoon nii kii may yow waay waay waay attends day waay yow oh gars yi yéen waaw ku di wax lool ku di jaay ful la <laughs> voilà. ci kaw noonu nag ci na mon di tase waaw te bu boobaa ka baax ci ruq sàngam mbaaxam googu du ko aar mukk bu mbugal nii ñëw ñoom ñépp lay laa xaale waaw ñoom ñépp lay laa wax kenn du ci baax waaw borom bi du bàyyi kenn ñépp lay boole ñépp loolu mooy lëkkaale ak bunt bi mooy ñàkk dégle lu baax di gënalu bon bu amatul cib cib gox cib réew wala ci àddina bi mbon mooy tasaraa mooy tasaaroo te bu mbon tasaaroo wee ñépp al ko moom lay rent bay saa saa wax moo tax mu ne ko na ndax dinañu al ko mu ne ko naam ahee eh, idaa kasral xabar bu lu bon ba bari te wallahi allahumma anta a'lamu minna anna al xabatha qad kasra wallahi yàlla yaa lu dina xam ne suñu jamono ji mbon to mbon torox tànge tas na ci réew yi waaw hada zamanu i jamono ji ñu nekk jamonoy mooy yàllaak isyan moo tax xabat bi la ilaha illallah moo tax boroom xam-xam yi dañ naan non xabas gi xam nga lan la xabas gi mooy njaaloogu bareeg doomu zinaa yi doomu njaaloo yeeg fujuur fusuk génn topp ñoom ñooñu loolu lay gën a wax fii Allahu akbar Allahu akbar wallahi loolu moo am waaw waaye ci kaw mooy façon façon li nga xamante ni mooy euh, euh, façon bon yépp façon bon yépp la waaw mooy yooyu la ida kasura al xabas waaw wallahi loolu moo fi bari te hada zaman ay suñu jam aqbahu zamani li kasrati al-isyan fi al-buldan wa kasrati al-amrad wa al-asqam wa kasrati al-mawt ala al-aqwan wa kasrati al-jahl ma'a al-khiyana wa qillati al-wafa' lil-amana wa qillati al-haya' fi an-niswan wa qillati al-haya' fi as-sibyan wa qillati al-akhyar wal-abrar wa kasrati an-nifaq wal-fujjar ta'zimu dhi malin wa tahqiru al-alim taqdimu jahilin wa ta'khiru al-alim hadha az-zaman <laughs> ba ni muy jeex borom borom ah axiru zaman ash-shaykh Abul Mahamid ash-shaykh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim li tax ma ne wallaahi borom bi yaa ñu dina xam que ne bo su wallaahi qad kasula al-xabas mbonte taw la la du wayo bari na wallaahi xool Serigne Touba radiyallahu anhu jamonoom la doon wax ne hada zaman te mooy Seyna Anas soxna Seyna Anas nee na radiyallahu anhu nañ ko mu ne yéen amul benn jamono yu ñëw lu dul ne mooy yées mooy yées bi ko jiitu woon ne loolu dégg naa ko ci seen yonent hadith mun sax imaamul Bukhari rahimahullah lu ñuy dina soree jamonoy nubu waji jamono yonent saa saasaam moom di dina law ci lu ñu joyal waaye léeg-léeg nga gis soo xam ne moom gaa yi dañoo gën a yeewu ko ay jamono yee weesu mais loolu ay kaaraar lañu sinon mbon day dina bari waaw moo tax moom bu dee jamonoom la ne woon hada zamanu aqbahu zamani gis nga sama jamono jii may dund man Bamba radiyallahu anhu aqbahu zamani jamono yépp moo ci yées moo gën a ci jamono yi waaw lu tax mu ne li kasratina usyaani fil ndax bari goo xam ne moom la lawta bari mooy yàlla yi ci gox bi foo dem gaa ci ay caay tudde ko nag ay yoo xamante ne ay jeu nangam ak i nangam ak i nangam wala waaye c'est la distraction ay casino fii ay kii nangam lépp nekk ci ay mooy yàlla lu yàlla ay xaraamal xibaar yeeg carte yeeg jeu de hasard yeeg ray temps yeeg yàq temps yeeg ray julli yeeg lépp naan sàngara yeeg mu ne kasratul isyan fil buldan wa kasratul amrad wal asqam te bokk na liy wane ne moo gën a yées ci jamono yi bari boo xam ne moom la euh, euh, fee bari ak wopp yi bari wa kasratul mawti ak bari deey alal aqwaami ci nit ñi wa kasratil ak bari réer ma al xiyaan ak waraate ak ko bari daanaka foo laal la waraate rek trahir man yi ñoo fees ci réew mi waaw gis nga bu dem réew la kooku fi jénk boo moywul mu trahir la ngeen yor seen alal dénk ko nit bu trahir la li gën a yées nag koo xam ne dañ koo yaakaar ci wàllu diine nga dénk ko say doom ngir mu xamal leen diine xamal leen li ñu war a xam wala professeur bi ci eh, maître bi ci école bi dara même bu dul diine ak leneen ñuy tardé rek wala di absenté walla ñëw di rayta waraate waaw wa kasratul xiyaan waaw boobu bon moo gën a yées mooy boroom xam-xam yi commencé ñoom. dugg ñi nga xam ne borom bi am na lu leen jox ci xam-xam ñu nekk ci tra bokk ci les grands trahirements waaw wa kasratul jahli bari réer ñu ci bari dañ leen di yaakaare xam-xamul dara seen mbubb yaa rëy rek ak seen babu si ak seen kaalaya ak sant ya ñu yor xanaa la leen gaa yaakaare yéen ñi xamul dara waaw wooraate kese nag wa qillatil wafaa yi ak néew di matal li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy kóllëre gis nga koo fi kii mu war la matal dara war la nga jox ko liggéey boo koy wan gannaaw bu koy doyadal boo koy wan gannaaw mu koy doyadal ci mairie bi la ne du liggéey bu patron bi ñëw wala le maire ñu commencé di fëgg di gërëm li kii entreprise bi noonu waaye fépp chantier yi noonu fépp noonu lañ fa newee bu amul inspection day tax day taxawaan wa qillatil wafa'i lil amana ak néew ñoo xam ne ñooy matal kóllëre gi nga xam ne moom lañ am nit ñi seen moroom ñu la tere nag ak seen borom moom lañ gën a rey wa qillatil haya'i waaye ak li nga xamante ne nii mooy néew li nga xam ne mooy kersa waaw fi niswaani ci jigéen ñi ku la ci gën a wow bët nga ne ko mooy mooy mooy mooy mooy mooy ndew ak Astor ci Navaye ci Élisabeth ak seen façon yooyu waaw. ku ci nekk di jaay ne je suis libre je suis propriétaire de mon corps je fais ce que je veux waaw wa qillatil hayaa yi néewug nga xam ne mooy ay kersa fi niswaani ci jigéen ñi wa qillatil hayaa yi fi sibyaani waaye néew kersa ci ñi nga xam ne ñooy ndaw yi xale yépp réew daanaka waaw koo di gis moo la gën a buccate ku moo la gën a réew waaw di di buuxi lex nag di bonde bondelu di jaay ne moom waa di bonde bondal alors que du tos xamagul sax li xaw saa bu waree añ dañ koo dañ koo jox lu mu lekk managul boppam dara ba pare ñàkk sax xamul li ñuy waxe looloo fi bari koo wax ñu naan la yar naa sama doom yaruñ dara dañ leen a yaxal dambu di leen jox ñuy lekk ka naan te ndekki ci kër gi di leen peñee ka boros di leen yóbbu ci école bi waaye xamuñ tos jàngaluñ leen yaruñ leen ci diine mu ne wa qillatil axyaari wal li nga xam ne mooy ñu baax ni néew wal abra yi tànnéef yi ak ñu baax ñi dañoo néew léegi waaw ku fi yaakaar ne ku ku ku ku yëngu nga ne waa ji ku baax la waaye yaaram la saay moo baax yaa ngi wax lu la leerul de wallahi hal alajtahu wa dinar waaw la ak moom ci wàllu xaalis yooyu ak kóoru ba ba xool dox la nga moom lool ba xam ndax waa ji wóor na est yaa dukkee nga ak tukki nga tukki bu metti ak moom ndax bala jikko yi feeñe est sa voisin la ndax dootu la mën a di camoufler tout le temps waaw waaw sa soxna la wala sa jëkkër la wala sa doom la wala sa kii la sa yooyu ba nga naan waa ji di ko tagg benn tagg yoo xamante ne ni noppil ko waaw wa qillatil axyaar yi man bamba maa leen ne ak néew ñu baax ñu tànni fi wal abraar yi ak ñu baax ñi wa kasratin nifaaqi ak bari li nga xamante ne mooy ak naafiq wal fujjaar yi ak ñi nga xam ne ñooy kaccoor yi boo romb mbedd moo romb daanaka am naafiq nga fay taxawaalu waaw ak kaccoor yi di jouer pied bi te duñ ci nëpp bus waaw di ko bakkoo sax ñooy ay kaccoor lañu ay génn topp nga ko mooy maay def lu ma neex jomb ñaa jaamu saa borom saa borom nga bul def nga ne du ma def sa waay julli doon na demal àjjuma nga nekk fii ci kees pied bi di toog wala nekk ci maa jaaxle di toog wala nekk di seetaan télé ay fujjaar la ñoom ñépp waaw naa fekk ku la ci wan dara nga foog ne lim lay wan ci biti noonu la mel xol bi àndul ci lool de melul noonu ah fii mu ne bukki la boo xamante ne nii dafa mbubboo euh, euh, año año bu nooy waaw yéeru año la sol de waaye mooy bukki njuur de wallaay boobu dof dof loo ba seetlu woo ni muy doxe xam ne kii du du ab du ab año boo ko jegee dina la faagaagal ay na an nifaq fi bari waaw waaw ta'zim zi maalin wa tahqirul alim di maggal boroom boo xamante ne boroom alal la ku am alal moom yaa àgge yow la gaa yi dut baaraam mbooloo boo ñëw ñu coupé micro yi arrêté ñay wax ngir ñu présenter la wala jox la nga wax ci kàddu gi waaw fi ñu naan ay këri diine yëpp ba amul sa bu diisul kenn du la fa ci mbooloo mi waaw taqdiimu ta'ziimu di maalin di maggal boroomu alal wa tahqiirul alim di doyadal di ñàkkal solo ki nga xam ne moom boroom xam-xamu ca yàlla la waaw mbubbam woyof na faale wuñu ko moom da yaanam la teg ko ne waaw xajal di wañu ñëw ha ndax mooy boroom alal ji limousine yi jaay dar ko mu agsi mbooloo yi bët boroom xam-xam bi ñu la la jàllal ne soit là wala di la wan ne yow sa présence fii bon t'es pas la bienvenue quoi waaw ta'zimu bi mel di màggal boroom alal tukkikat bi ñu yaakaar ci moom dara al moom lañuy ñuy màggal kanta boroom xam-xam bi nekk ci koñ bi bu xew amee moo leen koy defal seen doom moo leen koy tuddal moo leen defal lu buñ amee ku faatu moo leen koy jullil buñ amee yenn liggéey yi sax mu dem doxal leen ko buñ bu bu bu luñ nar a def miraas mu taxaw ci zakat mu fexe leen koo lijjantil di leen jiite ci jàkka ji yorub liggéeyam di góorgóorlu faalewuñu waaye ci ñu yaakaaram alal moom bu ñëwee gaa yëkkati ko fu di ko njoñali ganaar waaw di ko defal lu de bu am ban wallahi Serigne Touba nee na am ta'zimu bi maalin màggal boroomu alal wa tahqirul alim di doyadal boroom xam-xam bi nga xam ne yàllaa ko ñor mu ne taqdimu jaahilin te moom lay jeexale wa taxiirul alim di di di di féeteel kanam di mettre de à di di jiital jaahilin koo xam ne xamul dara waaw même bu dee kosu na costume ba rafet na il roule bien les airs moom lañuy ñuy jégal de waaw wa taxiirul alim ki xam man a gestion man a yor mbir yi ñu teg ko fële wala ki xam-xam fan lañ jëm xam ne yàlla bëgg li mu bañ ñu dóor ko fële teg ko fee waaw lu bi am fii nan la fi jaay waxoon naa la fi keroog fan yale gaa na kenn du ko fal quoi non c'est que moom moom il est intègre jub na waaye non non c'est que boo ko falee tamit yow boo ko sànnilee kenn yow mu ngi mel ni ci mbooy gi nga sànni quoi kenn du kenn du ko fal waaw bu ñëpp xalaatee ni yow kay du ma sa falu waxoon naa la fi professeur Ibrahima Fall ma gaa yi doon wax <laughs> xaw ma sax fu mu <laughs> gaa yi ne wóor na de non sa waay moom dafa wóor quoi mais kan moo ko voteel kenn mo ak néew est-ce que amoon na un pour cent léegi nag xay xawana yi ñi nga xam ne nag mooy waraate kan ñu mag ñi ñu dóor leen premier ñu ñu ñu teg leen en tête waaye saa yi lan ngeen bëgg léegi damal booy teeree politique bi de mais fépp noonu la lépp noonu la gis nga da ngay ñëw benn poste sàngam ñu xam ne diw mii moom il est compétent il a les diplômes non seulement les diplômes mais l'expérience qu'il faut te waa ji hafizun alim la wóor na xam na gaa yi bi kenn du ko jox parce que yorul carte suñu parti bi yor réew waaw wala bi may élection ah, neew nga woon bravo waaw dégg naa ne sa sànniloo dafa abstention la def kon nag kooku dara laa ko jox poste su ma dem muy loolu loolu bu du taqdimu fi taqdimu jahilin wa ta'khirul alim wallahi looloo am kon suñu jamono ji wallahi laqad alima allah laqad alima allah wallahi anna al-khabasa qad kasura wallahi yàlla xam na ne moom gi yonent bi saat salaam ni sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha ne ko waaw di ngeen al dina alku dina am <laughs> ndax da nga ne ndax di ngeen alku du baax ñu ne fi waaw ida kasura al xabas wallahi xabas lii lépp kan moo mën a taxaw ne lii fi Serigne Touba wax ci axiru zaman radiyallahu anhu ñun dunduñu loolu nekkul ne ma taxaw man nii bu ñu jàppoon à bu baax bu yàgg nekk nañuy néew bu yàgg nekk nañu ay néew bu yàgg waaw wallahi borom yërmandeem kese yërmandeem kese walaw yu'axidu Allah walaw yu'axidu Allahu an-naasa bi zulmihim maa taraka alayhaa min daabba walaakin yu'axiruhum ilaa ajalin musammaa fa izaa jaa'a ajaluhum laa yasta'xiruuna saa'atan wa laa yastaqdimuun borom bi nee na ci suuratu Nahl gis nga borom bi dem walaw yu'axidu Allahu an-naas bu doon ne borom bi day jàpp nit ñi bi zulmihim ci seen bakkaar yu mag yi seen mooy yàlla yeeg seen bokkaale yi mag yi yi ñu nekke di mooy yàlla par bés par kees këy bu doon ko def borom bi jàpp la wallahi ma taraka alayha min dabba gis nga kaw suuf fii tudd ko mais xam ne yow la wax alayha min dabba dara lu dukka du ko fi baax ñépp lay faat walakin waaye yërmandee ma tax yu axiruhum mu yéexa leen ku nekk ilaa ajalin musamma ba dëxal ba nga xam ne moom la tudd ne ah bu jotee ci nga may wuyu si yow sama jaam wala yéen sama jaam xeet sàngam fa iza jaa ajaluhum bu seen dëxal boobu nag jotee ba ak la yastaxiruna sa'a kenn du leen yéexe benn saa benn waxtu wala yastaqdimun waaye kenn du anticiper seen dëxal bu dee jotagul seen biñ waroon a wuyu si seen borom kon nag insha allahu taala kon ñu yem ni kon daal yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi noonu waaw bu kenn yaakaar ne yow àgg nga foo xam ne nit ñi dañuy def lu leen neex ñu naan Serigne diwa ngi fi moo ñu garanti kan moo leen garanti bàyyi leen waxu caaxaan yi yonent bi alayhi salaatu nee na kay man ngeen a àqu nit ñu baax ñu ne te mooy li al imaam Ibn Arabi yi wax ñaara fi mën a nekk ñu ne fi waxuñu wala sax ñu ne fi di wax waaye mbon gi daf leen a submerger. borom bi jëpp ñooñu bugal leen ñoom ñëpp boole leen ci waaye ñoom du ñu dekkee ci yéene ñële de ñu baax ñoo ñële bu dee defoon nañ li leen wax di al amru wa ma'ruf wan nahyi anil munkar di digle lu baax tey tere lu bon kon nag insha allahu taala ci kaw noonu kon la ñu jeexal hadith bi bu dee am na lu ma fàtte woon ci wàllu Yaajuuj ak Maajuuj di Gog et Magog kon bu boobaa insha allah bu ma fi fàttale koo dara bu ñuy ubbiwaat hadith bi ñu tegu muy hadith 190. ci téere bi waaye di hadith bi nga xam ne mooy a as-sabi'un di numéro 7 ci téere bi ci bunt bi ci garab gi nga xam ne moom lañ al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala doon présenté ba léegi ñu ne ci mooy digle buntu digle njekk garabu digle njekk